qaala samaahatu al-imaam Salaahuddin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fi al-kanz al-saani min al-kunuuz al-ashara wa fi fasli maraatib al-wujuud wa fi al-haqiiqati anna al-xalqa kulluhu kaana mawjuudan fi adami al-adami kamasali rajulin indahu muqtadiyaatun fi xazaanatin wa qad ahkama xalqa al-baabi alayhaa ilaa aaxirih suñu jotaay yi wees kon ñu woon ba tey ci li nga xam ne moom mooy li aju ci Euh, al kunuz al ashara ci al kanzu saari ñaareelu kanzu bi euh, ci nekkoon nañ ci li aju li li ci malaati wujub mooy martaba yi nekk nekk nekk yi euh, gisoon nañ ni borom subhaanahu wa taala ci nekk nekkam dafa nekkoon ci li ñu tuddee al amak <coughs> maanaam mooy ak niir maanaam muy kiiraay yiir Euh, mooy nuée nébulosité mystère absolu kon loolu moom la boroom subhaanahu wa ta'aala nekkoon laata dara di xew moo tax feeñuwaay boobu nga xam ne moom mooy ak feeñuwaay ci nekk-nekk moom boroom subhaanahu wa ta'aala du ko defal lu dul xolu soppe nga xamante ne moom moo leen soppal boppam ci jaamu yi euh, du ko defal ñi nga xam ne ñooy malaaka yi du ko defal gunu euh, yu mag yi ko defal benn mbindeef du ko defal <coughs> euh, euh, kenn lu dul xolu soppe bi ci biir doomu aadama yi kese topp nag ne gisoon nañ tamit ne nekk nekk googu noonu ci joyal googu noonu te euh, am nekk càppaaculi ci dafa nekkee noonu ci foo xamante ne ci ci anam gi nga xamante ne dara amul mbindeef amul askan ak amul muy ay rapport ay lien amul <coughs> ci suñu jotaay bi weesu taxawoon nañ ci loolu tuuti ci wax ci alama xadara euh, bu yéeme boobu nga xamante ne xadaratu euh, euh, amasaani muy tajalliyaat ci ahadiya ci la mën a amee te que borom subhaanahu ci la dafa lu ñu tuddee maanaam ci la ci la foofu la lu ñu tuddee nafasu rahman mooy nokkik aji fees dellu ji yërmande parce que ci yërmande ci la bindee mi fi ci la amalee à adduna bi euh, ci la lépp taxawee. Euh, gisoon nañ ci li nga xamante ne moom mooy nokki googu nga xam ne mooy nafsu rahman euh, gisoon nañ ne ah, xuruf yi kon maanaam mooy adduna bi parce que xuruf yi ñoom ñoo composé kalimaat yi mooy kàddu yi wa kalimatullahi tamma moom la ñuy wax kalimatullahi tamma mooy kàddu yàlla buur yàlla yu mat yi te yooyu noonu yi fi féete kaw mooy yeneen ci alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne kalimatun alqaaha ila maryam maanaam kaddu la yi ñooy yeneen ci alayhi salaatu wassalaam ndax ñoom ñoo ñu gën a mat sinon bindee fi yëpp ci kalimaat yooyu lañ amee mooy ci xaraf yooyu mooy euh, ci la ci lañu bale ci lañu génne euh, gisoon nañ nag ne yi Euh, comme niñ ko gisoon euh, xaruuf yi ay ay awaalim lañ maanaam ay adduna lañ yu bëri yoo xamante ne moom adduna bu la boo xamante ne dafa yu bëri yoo xamante ne ñoom ñooy adduna yi gën a yaatu ci adduna yi euh, et que yëpp buñ ko xoolee ci xaruuf yi nga xamante ne ci lañu ci la ak nekk ci maanaam am mbindeef amee xaruuf yooyu yooyu yi nga xam ne moom moo tax ñuy wax sinon yi xam ne borom subhaanahu wa ci kenn amul ci lenn euh, daf ko nëbb mu nekk kumpa nekk rey bu fa moom loolu nekkul loo ne lu ñu mën a tudd wala lu ñu mën a daj la euh, xam ne nag ci la xuruf kon bi ci jiitu moom mooy haa nga xamante dafa ëmbaale hamza ah comme niñ ko gisee euh, ci ba daakewul comme niñ ko mën a tuddee azal maanaam mooy antériorité euh, déedéet euh, pré-éternité plutôt parce que euh, xidam mooy antériorité absolue mais benn la boo xoolee selon angle bi ñuy xoolee la ñuy mbir bi ni nekkee antériorité absolue wala boo pré-éternité boo xoolee lool selon rek angle bi ñuy xoolee la léegi mais réalité bi boo xoolee réalité bi même réalité bi la léegi suñu xoolee d'ailleurs d'ailleurs Euh, pré-éternité ak éternité même point bi la maanaam même réalité bi la loolu moom moo tax lépp day wëdu ngëruwaat ñëwaat nekkat ci même tombe bi maanaam même point bi la euh, euh, <coughs> suñu xoolee nag li nga xamante ne kon moom lañu gisoon ci suñu jotaay bi weesu moom mooy nafas boobu day amee ci ha muy hamza ak maanaam bi ànd ak hamza bi muy ha boobu moom la tàmbalee di jeexee waaw donc muy huwa cest lépp kon di delluwaat ci cosaanu nekk-nekk borom bi te moom mooy dafa am kon euh, moom moo jur alif bi euh, et que loolu lien boobu nga xamante ne moom lañ am mooy diggante alif bi ak haa bi maanaam même ne alif bi moom moo ci cosaan mais que haa bi moom moo njëkk feeñ moo njëkk kon moo ci xol bi jeexe wax voilà et que comparaison boobu le fait que borom sant la bind doomu ci mit ci ci ci suurawam <coughs> muy image am moom borom subhaanahu wa taala euh, corrélation yi yi yenn ci corrélation yi nga xam ne am na ci ci suñu jotaay bi ba tey euh, ci en tout cas lu concerné étape yi nga xamante ne moom la ñu tolloon nii loolu Euh, euh, dañuy wéy kon ci wàllu googu noonu incha allahu ta'ala ci di wax li nga xam ne wala di junj di di nekk li nga xamante ne moom moo euh, mbir mi ni muy ni muy évolution wu mbir mi évolution boobu nga xamante ne moom moo am ci mbir yi à partir de moment bi nga xamante ne ci la borom subhaanahu wa taala maanaam nafas bi ci la xaraf ha génne. et que boobu di junj li nga xam ne moom mooy intériorité profonde absolue bi nga xam ne fa la borom sant la nekk moom bi nga xam ne mooy xaqiqa nga xamante ne euh, moom la borom subhaanahu wa taala amale lépp boo xoolee forme bi mu yor xaa nga xool toutes les formes yu mu euh, muy wërngël bi wala boog forme bi nga xamante ne dafa def nii euh, wala forme bi nga xamante ne dafa def dafa dafa mel ni kàmb bu xóot nii bu def comme alxaakumu takkasum maanaam Euh, noonu xaar <laughs> boobu nga xam ne noonu lañ koy dundee day day wàcc mel ni mel ni lu euh, lu lu lu sinisoo yi daal hmm, tuuti nii euh, wala comme graphique yi ñi hmm, nga xamante ne xol buy yëngatu ni muy def nii di yëg di wàcc ci biir nii ñuy wàcc nga ne xaar noonu la mel aussi hmm, ci yenn mbind bi et cetera maanaam toutes ces formes là day wane ne moom dafa am qualité c'est-à-dire que dafa am lu mu et que lépp moom moo ci nekk maanaam ci anam goo xamante ne euh, fii nu fa nekk mooy cosaan bi c'est-à-dire mbir mi da ngay gis ne am tomb maanaam xaar dafa mel dafa am tomb ci biir mais tomb boobu ne ci biir dafa faru dafa effacé wu donc muy mystère total voilà di dellu ci nekk-nekk nga xamante ne dafa total dafa absolu borom bi nag subhaanahu wa taala ci cosaan googu maanaam ci mystère absolu boobu euh, réalité bi xam ne mooy xaa bi comme niñ ko gisee mooy réyaat yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom moo nekkoon foofu di julli nekk foofu moom kese et que xam ne moom la la nekkoon maanaam julli yooyu moom la ñuy indiwaatal fii euh, euh, am na yeneen réalité yoo xam te nekk na ci amaan na buñ saa yuñ ci yeggee parce que parce que euh, dafa dafa bëri dafa dafa dafa dafa te bëgg nañ ci yàgg trop trop mais ak lu xew mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkee noonu moom ak borom subhaanahu wa dañoo wéetoon jamono jooju et que haa boobu noonu dafa indi non alif bi mais dafa indi hamza bi hamza di dellu ci xatka ahadiya bi ah, ah alif bi di dellu ci ahmadiya bi nga xamante ne euh, xam ne haa bi maanaam moom ci boppam mooy ak duratul bayda ah nga xamante ne mënees na koo tuddee ak jawharul euh, mooy jawharatul kamal en fait mooy jandeer bu mat bi xaqiqatan tur boobu la waroon a yor dëgg-dëgg ñi euh, nga xamante ne ñoom ñooy euh, mutakallimuuna yi ak ñu bëri ci yi akabir wa aarifina yi dañ ko tuddeel jawharu fard donte wuute ko déggee dinañ ci ñëw léegi incha allahu taala ci taxaw ci taxawiya bi euh, incha allahu taala dinañ ko ci taxaw yaatal ko mais comme que gisaguñ ko woon ci taxawiya bi incha allah fii dinañ ko gis ko allah ci anam goo xamante ne dinañ ko xam parce que ñu bëree bëri dañuy ne euh, dañu posé question euh, ndax dëgg-dëgg euh, <coughs> muy wax xaqiqatu muhammadiyya parce que dañu dégg suufi yi waa arifillah yi di tudd ak xaqiqatu muhammadiyya mais que origine bi est-ce que dëgg-dëgg réalité la boo xam te ñun mën nañ ci accès accéder en tant que mutakallim maanaam nit koo xam ne dafa yëngatu ci ilmul kalaam est-ce que mën naa am accès ci lu ñu tuddee al haqiqatul muhammadiyya ndax loolu am na wala ji poser une question est-ce que ki nga xamante ne mooy euh, euh, ki nga xam ne day tegtaloo ci texte alquran yi est-ce que mën naa am accès à travers texte ci haqiqatul muhammadiyya naam léegi nag dégg-dégg bi mooy wute ci buntu boobu ci euh, comme ni xam ne yàgg nañ ko Euh, alquran buy wax ci yenn réalité yu bëri xaqat yu bëri ci yeneen bi sallallahu wa sallam di wax réalité yooyu effectivement alquran maanaam ñu ngi que yooyu yoo xam ne ñu ngi ci alquran te leer nañ ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam par exemple sunaan nekk fexe kuntu te maam aadama alayhi salaam ñu ngi doon ñu ngi woon ci ci ci ci bëri ah ñu ngi koy ñu ngi koy mooñ ci benn jox <coughs> loolu day dund xaqiqa boobu parce que tout simplement bu fekkoon te ne dafa nekk yeneen rek ci xam-xamu borom bi subhaanahu wa taala mais borom subhaanahu wa taala xamoo ne ci dina nekk yeneen bu mbir mi yemoon ci loolu kese kon wax ji du am jariñ bu bari parce que kenn ku ci nekk la nga doon ak la ngay doone ji borom bi subhaanahu wa taala naka jëkk da ko mos a xam te du denc di ko xam maanaam bi nga xamante ne kon moom lay que moom mu nekkoon ab yeneen nekk ku existe en tant que yeneen alayhi salaatu wa euh, te booba maam Adama salaam mi ngi woon euh, diggante ndax ak te loolu euh, mooy ban ba mu amagul parce que diggante ndax ak ban mooy kenn tabaxu ko te moom mooy de situé na ko ci benn prétemps maanaam avant benn temps <coughs> ci la ko situé mais situé wu ko avant temps boobu noonu ci fan la nekkoon. maanaam loolu si ciiwu ko fa donc euh, euh, yeneen mbir yi nga xamante euh, ci texte coranique yi alxuraan yi ci xadiis yi yëpp dañuy tegtale ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy kii boroom njëkk amal te comme suñu tan suñu doon wax na qul in kaana lirrahmaani waladun fa ana awwalul aabidiin waxal ne bu fekkente ne buur yàlla bi aji fees dell ji yërmande moo tax gis nga jëfandikoo bi mu jëfandikoo baatu rahmaan foofu lu ama am solo parce que ci ar-rahman ci la amale mbiri ci la yem mooy ci kaw arasam ci la euh, nit ñi di présenté woo en tant que jaam ci kanam borom subhanahu wa ta'ala in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abda ak yawmal qiyamah euh, la yatakallamuna la man azina lahu rahman qul du allah awidu rahman ar-rahman mook allah dañuy wecce woon fay te dañoo tax dañoo taxaw dem dem dem dem situation moo tax ar-rahman ismu zaat la en même temps ci benn wàllu comme niñ ko maanaam tur <coughs> <coughs> nekk nekk gi mais tur la en même temps buy tegtale euh, melo yi melo borom subhanahu wa ta'ala melo bi nga xamante ne melo bi gën a yaatu ci melo yi mooy euh, wa rahmati wasi'at kulla shay'in sama yërmande dafa matale ba teg lépp voilà et que yërmande googu du kenn ku dul jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy jawharu al euh, jawharu kamal bi ñuy wax lool ak te ñi nga ne mu lay ak suufi yi asabirul aarifina euh, ñoom euh, dañ ko tuddal jawharul fard maanaam jawharul fard mooy nekk nekk substance bi nga xamante ne fard la maanaam dafa euh, dafa dafa dafa particulier c'est-à-dire dafa singulier càppaaculu la voilà càppaaculu bi donc càpp voilà mooy kon ak nekk nekk càppaaculu la <coughs> voilà et que jawhar kon moom voilà mooy mooy mbir mi nga xam ne daf koy nekk euh, et après day day maanaam euh, bu bu bu aara euh, kii arab lépp lu ñuy tudde arab yi mooy arab yi mooy mooy li ñu naan phénomène wala gaar-gaar <coughs> yi yooyu ñëwee day tax ba mu mën a mu mën a génn ci ñàkk a daj bi ñu koy ñàkk a daj mu ñëw daj bi ñu koy euh, loo xam ne jawhar la am la comme yow bu ñu nee nit nga jawhar la voilà substance la nga en il faut que maanaam par exemple nga am forme loolu arbre la gaar-gaar la forme bi su forme bi nekkul woon yow doo mën a feeñ maanaam duñu mën a gis euh, exemple nga am couleur melo yi et cetera yooyu yëpp ay mbir la xam te nga am comme njoolaay ak gàttaay et cetera yooyu yëpp. day tax ñu mën la détecté maanaam ndax mais que yooyu yëpp mënuñu taxaw mooy arbre yi gargaar yi mënuñu taxaw ñoom kese sans jawhar bi sans substance bi duñ a taxaw mais substance bi mën na bañ a feeñ mais que su il faut que gargaar bi nekk pour mu mën a feeñ loolu yaakaar naa ko léegi leer euh, léegi kon tey buñu jëlee euh, et que borom subhaanahu wa moom bi jawhar déedéet du gargaar déedéet loolu borom du loolu moo amul jëmm corps physique amu ko kon <clears throat> ndax moom moo bind moo amal gaar gaar yi moom amal ñoom ñoom ñëpp euh, léegi kon ja euh, jawarul fard boobu noonu bu ñu utiliser terme bi xam ne moom la euh, mutakallimu lay di jëfandikoo te ñun ñu préféré jëfandikoo baat bi nga xamante ne moo tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi euh, mu jàngal ko Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu Jawharatul Kamal waaw ñu préféré jëfandikoo baat Kamal euh, mooy substance de la perfection voilà ñeen gis ni koy traduire la perte de la perfection mais en réalité la substance de la perfection euh, donc loolu la wala boog la substance parfaite la substance parfaite mooy bu mat de l'excellence bi nga xamante moom mooy cosaanu lépp lépp ci moom la ne mooy base existence bi création bi voilà substance <coughs> euh, boobu en moom mooy réalité mooy alxaqiqatul muhammadiyya euh, dinañ ci ñëw léegi nii incha mais waxoon nañ ci jotaay bi weesu ne comme ha boobu en réalité en réalité kon moom moo Euh, ak maanaam moom ak alif bi ñoom ñooy sëy même bu ne xaa bi moo njëkk a feeñ et que alif bi nga xam ne moo génnee ci xaa bi maanaam xaa en réalité alif moom moo jur xaa bi même bu fekkente ne muy alifu euh, cosaanu mbir parce que moom mooy cosaanu lépp euh, di di di tegtale essence divine essence sanctifiée mooy nekk nekk borom subhanahu wa ta'ala aliya sauf que xaa bii dafa am alif beneen bu mu jur moom mooy comme ni ko gisee et que Euh, benn bi kon al al euh, euh, alif bi en réalité moom bi nga xamante ne moom moo jur bu génnee maanaam manifestation moom reflet muy def ci la loolu moom al aqlul awal moom comme ñu gisee woon mooy al aql al awal et que alif bi adha bi maanaam léegi léegi reflet boobu mu def moom moo tax muy aqlul awal moom moo tax li li génn ñu tudd euh, euh, nafsul aw naf kulli nafsul kulli mooy l'âme universelle comme ni ñu ko tuddee mën a traduire en français l'âme universelle euh, bakkan bi nga xam mooy ko jub lépp nekk-nekk te moom la wax ci làmmiñu sharia al lawhul mahfuz alquran ci wax lawhul mahfuz maanaam wax loolu la ciy Euh, xalima boobu nag sëy bi sëy do comme alif bi ak xaar bi comme ni ñu ko euh, wax maanaam ci la mboolem sëy yi di am c'est-à-dire que pour dara mën a jugee ci leen dem ci il faut que alif li représenté alif ci mbir moomu sëy ak li représenté xaar ci mbir moomu pour que loolu mën a xay voilà ci la xalaat di juddoo ak ci ci ci la euh, ngëm-ngëm ci la jikko di juddoo ci la mentalité yi di juddoo ci la Euh, jëf yi di juddoo lépp ci lay juddoo fokk sëy boobu am maanaam couple <coughs> comme ni ko alquran waxoon min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun euh, mbir yëpp dañ ci dañ ko bind en couple maanaam mu nekk loo xam ne en couple la voilà su ko defee euh, kon al aqlul awal aql bi comme niñ ko gisee woon maanaam borom subhaanahu wa taala dafa ci xàqatu muhammad yi mooy jawhar boobu nga xam mooy jawharu fard boobu boo ko xoolee ci ah amal ci la amal li ñuy tuddee hmm, ci la amal li ñuy euh, euh, maanaam malaaka yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu njëkk ñu jub ñu dugg ni maanaam jawhar loolu bi ñuy formé wu ñuy formé wu jawhar boobu ci la malaaka yi jub malaaka yooyu ñu tuddee al muhayyama lañ leen tuddee mooy ñi nga xamante ne dañoo dañoo gëlëm ci sopp gi sopp borom subhaanahu wa bëgg gi ñu bëgg ci borom subhaanahu wa taala amuñu intermédiaire seen diggante borom subhaanahu wa ci dara à bien sûr li nga xam ne moom mooy li làqu te nekk barbatul azam muy ki kiiraay bi gën a rëy mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mooy sa réalité intrinsèque donc réalité muhammadienne intrinsèque bi loolu rek moom moom mooy intermédiaire te réalité te intermédiaire boobu du lu ñuy daj du lu euh, ci ci ci ci maanaam ñoom duñ ko mën lu dul parce que lu tax parce que ñoom dañoo jeex ci sopp ci sopp borom wa taala léegi nag kenn ci ñoom maanaam nga gis kon euh, facette yu bëri yooyu nga xamante ne ay possibilité la ci malaayika yooyu noonu borom bi subhaanahu mën a bindee ay lu ñu tuddee multivers muy pluriel univers euh, multivers yooyu donc borom bi subhaanahu wa taala dafa sopp nag ni kenn la jël ci ñoom maanaam donc benn facette rek ci angle gis nga jawhar bu rafet boobu mooy carne bu mooy wurus bu rafet boobu ngalam bu rafet boobu ak ñu ko tuddee ak durratul bayda bu nekk tàll bu rafet boobu ah <coughs> di melax mu am rek benn facette bu mu ci jël euh, koy sol xam-xam bi maanaam loolu moom moo mu daal comprendre mu daal moo tax ñu ne ah, ala dafa xam dafa digg dafa takkee jëlo ci borom subhanahu wa ta'ala ñu tudd al aqlul awwal en réalité du réalité moo xam ne pour pour en d'autres termes pour mën ko gën a mesurer dañ naan la maanaam parce que peut-être que exemple bi kii gis-gis bi mën na compliqué ñu gis-gis bu gën a simple tey bu ma yoree maanaam bu fekkee dama dafa yor sama disque sama voilà sama disque def ci ay logiciels yu bëri gis nga ay logiciels yu bëri ma installé ko ci léegi nag ma bëri bëgg programme benn jeu vidéo par exemple sama logiciel yu bëri yooyu yëpp yëpp ma yor ni ñuy multiple multiple multiple soxlawu mu utiliser yëpp pour mën créer sama jeu vidéo bi non non rek mën naa ko jël créer ci sama bëgg ak ni ma ko bëggee yëpp ak anam wala laa masalul aala borom subhaanahu wa taala amal mbindee fi noonu la def c'est-à-dire que du facette réalité mohammedienne yëpp la def déedéet par contre su bëggul woon comme gisoon nañ ko ci détail bi wees su bëggul woon moom borom subhaanahu wa taala amal dara réalité boobu noonu du am maanaam jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ruuxam xaqiqaam dëgg-dëgg du am du exister le fait que mu existe ci la lu nar am ci lañ ko programmé et que euh, programmé na ci tamit lu mu narut a amal et que euh, euh, mais moom moo tax réalité la bu yéeme li mu ci programmé rek mooy li mu amal maanaam li mu ci programmé mooy da cee programmé li mu amal ak li mu bëgg amal mais li mu amal na na mu na mu mate lépp na ko ci mais bu paas yëpp la ko programmé ci benn wàll rek la ko programmé bi ñu tuddee al aql l'intellect premier al aql al awal dégg nga kon bu ñu waxee aql al awal tamit benn facette la ci réalité muhammadienne maanaam de la réalité elle est unique mais les manifestations sont multiples voilà c'est-à-dire que feeñuwaay yi nga xamante ne moom lay feeñee ñoom ñoo bëri rek ay côté mais réalité bi moom maanaam xaqiqa bi en soi benn la voilà loolu moom moo tax suñu waxkatu Muhammad yi di tudd tur yi mu jël ñoo bëri forme yi mu jël ñoo bëri voilà loolu kese la voilà mais réalité dañoo dañoo dañoo dañoo benn bi la léegi euh, kon loolu ñooñu dañ leen tuddee malaayika dans ce sens là voilà dañ leen tuddee malaayika dans ce sens là ñooñu nag ñooy fokk loolu ñuy tuddee al aaluuna minal malaayikati ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy ñi nga xam ne euh, ñu kawe ñi la mooy les vétérans et euh, voilà euh, voilà mooy les hauts placés parmi les parmi les anges ñi nga xam ne dañoo féete kaw lool kawe kawe lool ci malaayika yi ba nga xamante ne ñooñu Adama ak bi ñu leen digal di mu sujjootal ñu maanaam malaayika yi ñu sujjootal maam Adama ak Sam ñooñu bokkuñ ci woon comme ñi nga xam ne loolu Alxuraan waxe jum naa Iblis astakbara am kunta minal aalina ndax da ngay rëy rëylu wala boog da ngaa bokk ci aaluna yooyu ci malaayika yi maanaam yooyu loolu loolu ñooñu lay ñooñu la doon wax euh, léegi moom la kon euh, jawhar boobu boo ko xoolee soo ko indee monde angélique c'est-à-dire que ci addunay malaayika yi alamu malaayika yi da ngay gis kooku loolu noonu day voilà mu ne wa kadhalika awhaynaa ilayka ruuhan min amrinaa maanaam ruux nag yas'aluunaka ani ruux qul ruux min amri rabbi gis nga ruux min amri rabbi gis nga kon ar ruux voilà tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu euh, euh, ta'rujul malaa'ikatu war ruuh alquran day tudd ruux boobu yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna day tudd ruux lu bëri euh, parce que ruux boobu en fait moom mooy reflet ci monde malaayka yi mooy reflet wu xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la réalité mohammédienne sauf que mu réalité mohammédienne sallallahu alayhi wa sallam moom nit la maanaam donc c'est la une réalité adamique ou bien plutôt humaine moo tax ñu ko tuddee al insaanu kaamil mooy nit ki nga xam ne dafa matal voilà peut-être que yii yëpp mën na mais soo leen ci concentré pour ku comprendre dina comprendre maanaam si concentré woo même bu fekkente ne mën na Euh, mais voilà et que lu mu nuru lu dispersé mais su ku ci concentré wu rek incha allah dina mën a dina dina dina dina comprendre voilà mais que kon nit nit kooku la maanaam mooy mooy mooy euh, ci àqulul awal boobu boo xoolee àqulul awal boobu moo tax nit da nga gis dafay taxaw comme ni alif mel gis nga comme ni alif bi mel xalima bi lim mel voilà et que euh, bi mu kon signé ak bakkan bi nga xamante ci moom la génnee. ndax rëppale woo muy haa bi ak alif bi kon ñoom ñaar nga xam te ne bi mu maanaam kon moom moo njëkk feeñ donte alif bi moo ko jiitu te te gis nga donte alif bi moo ko jiitu mais da gis ne alif bi ci ginnaawam lay génnee feeñ en tant que koo xam ne rek dafay sëy haa bi voilà <coughs> voilà loolu moom moo tax euh, léeg ñu koy joxe euh, tamit ci beneen image ci comme euh, picc ci ciili bi ak pittax bi voilà voilà ciili bi ak ak ak ak ak ak ak ak ak pittax bi voilà nga xamante ne ciili bi aigle aigle moom mooy al al al al aqlul awwal mooy premier moom dafa sëy ak pittax bi et que seen sëy boobu noonu kon xalima bi gis nga xalima bi nga xamante ne xam-xam bi borom subhanahu wa xam-xam boobu mais que pour ne et que et bi nga xam ne mooy euh, universel bi c'est l'âme universelle ah mooy alluwa bi lawhul mahfuz bi euh, et que lawhul mahfuz boobu boo xoolee forme bi mu yor mooy forme ha ak trois cent soixante degrés yi donc trois cent soixante parties yi nga xam ne ñoo nekk ci lawhul mahfuz comme forme ni cercle ak trois cent soixante degrés yi donc partie bi ci nekk ak li ci borom bi denc et dafa am benn partie boo xamante ne comme ni ñu ko gisee woon moom moo umul euh, kitab moom mooy ndey ji téere bi ndax loolu moom mooy li nga xamante ne lu inscrit du soppeeku léegi xam-xam yëpp ñu ngi ci moom en même pare ñu ngi aussi ci yeneen partie yi euh, di génn maanaam di tracé wu ci yeneen partie yi comme disque dur boo xamante ne dafa am partie boo xamante ne loo inscrire dootoo ko génne am partie yoo xam ne lu ñu tuddee mémoire euh, morte beneen bi ci def ñu tuddee ko mémoire vive comme ni nga xamante ne noonu la la ko ma fu amee loolu mooy umul kitab ak li Euh, euh, yeneen parti yi ci la ko maful léegi euh, xalima bi comme imaginer léegi benn tableau léegi imaginer ko léegi ñu pour simplifier léegi imaginer benn tableau boo xamante ne da nga yor sa craie wala sa voilà en fait ni tableau bi mel noonu wala feuille blanche voilà feuille blanche nga ja nga imaginer mooy lawhul mahfuz xalima bi ne la moom mooy al aql awal cest à donc y a l'intellect donc intellect boobu daf maam ordre lay doxe ci ndigal lay waxe ci ndigal lay bindee voilà moo tax parfois bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jëfandikoo terme këyit yi au lieu mu jëfandikoo terme law ko bi alwa bi comme fi mu naan euh, hadith sayyidina ibn abbas radiyallahu anhu bi mu naan rufi'atul aqlam wa jaffatu suhuf mooy bu nekk sunan tirmidhi musnad imam ahmad rahimahullah am ne xalima yi yëkkati nañ ko voilà et këyit yi seen di nañu mooy ne li yàlla di dogal yëpp bind nañ ko pare mooy inscription wu ndogal yi ak li nar xew li am li amagul li nar am kañ lay am nan ak ci yan circonstance yan condition yooyu yëpp bind nañ ko ba pare euh, ñii ak ay parti wu ci lan ci lawhatul mahfuz donc benn bu ci nekk ak li ko concerné partie bi ko concerné lépp bind nañ ko ba noppi léegi Euh, yooyu yëpp ay réalité donc mohammédienne lañ yii yëpp nag buñ koy wax euh, mooy avant adduna bi di am c'est-à-dire que li ñu nekk di wax ni mooy avant même adduna bi di am et ñoom seen këy ci la ñëw léegi euh, haa boobu maanaam kon alif ak haa bi bind bi ñuy bind maanaam sëy bi ñuy sëy ci la ñu amee lan ci la bindee li nar am yëpp maanaam léegi imaginer comme këyit boobu ak ak bi boo tiiree këyit bi noonu te bind ko dara lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir mais pour maintenant loolu feeñ il faut que xalima bi lan tegu ci kawam rëdd ko pour mu mën a feeñ mais loolu noonu kese toutes les sciences possibles lépp lépp lépp ngi ci biir mais ni mu ko ci dence daf ko ci denc de manière euh, euh, maanaam parce que euh, loo rek loolu moo ci génn loo ci rëddul bu ci génn bu ci feeñ noonu la mbir mi demee borom subhaanahu wa taala <coughs> walillahi masalul ala xaqat euh, ci bi euh, maanaam loo ci xalima bi noonu la ko dogale euh, maanaam digal ko mu bind li nga xam te ne moom moom mooy li nar a xew yëpp li nar a am yëpp mu bind ko mu inscrire ko ci moom borom subhaanahu wa taala ci ndogalam ak ci coobaram ak ci namm-namam ak bëgg-bëggam Euh, comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne inna allaha qad xalaqa al maqadira xam euh, xamsina alfa sana qabla an yaxluqa as-samawati wal ard euh, buru yàlla subhaanahu wa taala bind na su borom majma'u zawaid indi na ko ba pare askane la ko ci ay téere yi xadis yu bëri ci yenn ci sunan yi ak masanid yi mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne buru yàlla subhaanahu wa taala su ma jumul sax sax imam muslim xadis bi mi ngi ci mais wóorutuma mu ne Euh, que buur yàlla subhaanahu wa taala bind asamaan yi suuf si dafa bind ndogal yëpp juróom fukki ak laataa muy bind asamaan si suuf si cinquante mille ans avant voilà donc euh, loolu lépp mi ngi ci biir voilà léegi nag euh, li nga xam ne nag moom la loolu reflété mooy mbind boobu léegi dañuy dañuy def pause foofu ñu ci wala wala wala wala nañ yeggale dooga ñëw ci jawharu fard dañu yeggal jawharu kamal li li wax léegi léegi loolu moom moo def kii bi euh, buñ ko buñ hmm, noonu bind ko maanaam teg ko ñoom ñëpp ci lañu voilà ci ci ci ci la euh, borom subhaanahu wa taala amalee euh, ñu tuddee maanaam ndax moom dafa reflété maanaam li ñu tuddee euh, huyula dañ koy wax tamit al haba moom mooy ci bu picc yi dañ naan ciir bi ak pittax bi mooy aigle bi ak colombe bi ñoom bi ñu fayee dañoo jur li nga xamante ne moom moo tudd phénix bi moo leen moom lañ jur et que Félix boobu nag moom moo gardé en vie c'est-à-dire euh, doom joo doom seen doom jooju Félix bi loolu ko jur la génnee maanaam muy pënd moomu nga xamante ne wala boog ñu ne moom mooy euh, li nga xam ne euh, defaree buñ ko dara mooy matière bi nga xamante ne composé ci ci ci ci wala boog lépp ci moom la mën a génne et que possibilité am am yëpp ci matière boobu la possibilité yàlla lépp lu nar amal lépp ci matière boobu la nekk et que boobu matière ba tey bokkul ba tey ak nga xamante ne moom mooy tabi'a bi dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw léegi ci tabi'a bi incha allah donc euh, possibilité boobu borom subhaanahu wa ta'ala teg euh, mooy lan la def mooy ne lépp euh, boobu tamit maanaam bi ñu kon bi kon loolu bi ñu ko bindee maanaam bi ñu ko bindee loolu la loolu la génne maanaam di xalima bi sëyee ak law ko bi ak alluwa bi te sëy boobu noonu moom mooy am ci diggante góor ñi ak jigéen ñi maanaam waxoon nañ léegi léegi boobu ne loolu yëpp borom subhaanahu wa taala daf ko def ngir sopp bi mu sopp kan ki nga xamante ne moom moom muy jëmmal loolu yëpp muy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que euh, maanaam mbëggeel boobu diggante xalima bi ak alluwa bi moom moo transformé wu ci mboolem yi tax maanaam yi jur jurante moo tax jurante reproduction accouplement maanaam day génnee ci mbëggeel tamit ci mbëggeel lay génnee donc borom subhaanahu wa taala ko feeñal ci lépp voilà hatta bi nga xamante ne comme ni Allah fa iza anzalna nga gis euh, suuf si ah ni ngay nekkee noonu comme lu dee maanaam dee carrément ah comme moom mu taxaw taxawaayu àlluwa bi mais mooy dara nekku ci dara génn ci produirul dara mais su ndox mi duggee rek su ndox mi wàccee comme lu sëyeeg moom istazal maa'u iza anzalna al-maa'u maanaam anzal inzal mooy wàcce maanaam da ngay gis sax nit ki maanaam buy euh, maanaam ki nga xamante ne day sëy ak soxnaam maanaam euh, tuur boobu nga xam ne moom lay maanaam man yi bi génn boobu muy génn ci bànneex bu kawe boobu nga xamante ne mbëggeel gi euh, day symboliser foofu tamit da ngay gis wàcc boobu inzal la tudd tamit wàcce foofu tamit man loolu même baat boobu la jëfandikoo ngir wax ne ndox mi su ñëwee tamit di ñëw ci suuf si di sëyeeg moom maanaam du gis gis nga lu ñëw di toog ko comme bi ni muy waddee ndax comme xalima bi bu ñu bind encre bi ni muy tuuroo ci xal ci lan ci ci bi noonu ndox mi di tuuroo ci suuf si ngay gis mu daal di ubbeeku daal di commencé euh, commencé nag meññ daal jur voilà daal di naat loolu maanaam Euh, dans toutes les choses amul dara loo xamante ne dafa génn ci règle boobu borom subhaanahu wa taala noonu lay amee lépp noonu lay amee lépp voilà c'est que ah bu dul bi du ñu gis njariñal xalima bi <coughs> voilà moo tax borom subhaanahu wa euh, di di di di giñ donc sur cette réalité là na nuun wal qalami wa ma wa ma voilà voilà euh, kon bi gis d'ailleurs ñun maanaam nga gis ne ni mu ni mu dajaloowee noonu nga xam te ne euh, loolu tam beneen xaqiqale par rapport ak xaw euh, bi am relation bi ñu am nga gis ne ci daa bi maanaam li nekk ci ci bi yëpp ci xam-xam en réalité ci nuun bi la nekk ci alif boobu noonu ci nuun bi la la la la nekk ci la ko génnee moo tax nga gis nuun boo xoolee ni mu mel noonu comme daa la mel mu comme fi ñu def daa muy encrier ah muy ab dawaat loolu lañ koy wax ci arab mooy lii la def c'est que comme ah, li am tomb bi nga xamante ne moo nekk ci kaw ci digg pour lan pour jundu lan euh, nga xam ne moom mooy jeexital xalima gi maanaam bu bu ci cappee et que xam point boobu noonu moom li bind et cetera te comme ni ñu point boobu moo nekk ci njàlbeenu baawu basmala bi et cetera moom moo retransmettre ci nuun bi nekk ci ar te comme li ñu wax nafatu rahman la gis nga nuun la tàmbale jeexee noonu nafatu rahman voilà et cetera donc euh, yooyu yëpp ay xaqiqa dafa nekk ci ginnaaw maanaam ay réalité yéeme dañoo nekk ci ginnaaw loolu yëpp mais que rek euh, pour tënk dañuy obligé rek maanaam yenn yi dañ koy dindi après euh, voilà du du du jar ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci développé parce que après day jël temps temps bu bare léegi su euh, moo tax d'ailleurs wa maa yasturuun maanaam mu nekk six cent seize nuun ak xalam gi wal xalam voilà wa maa yasturuun euh, kon euh, loolu yëpp muy <coughs> muy muy muy muy réalité wu kon sëy bi nga xamante ne moom la alif bi ak haabit yi sëy voilà loolu moom moo tax ci turu Allah borom subhanahu wa ta'ala bi mu feeñal parce que turu nekk nekkam la zaat la mais daf ko feeñal parce que avant maam Adama par exemple moom ahli la daan wax yàlla alif ak raam moom la daan woowee yàlla ahli euh, euh, et que yeneen bi sallallahu alayhi wa euh, avant réalité avant adduna bi di am moom kese bi mu nekk borom subhanahu wa ta'ala haa la tuddoon maanaam bi kon alif bi la ak haa bi expression yooyu noonu moom mooy suñuy nekk suñu exclamation yi te loolu ci langue yëpp la parce que toujours réalité wu suñu origine moo exclamation intonation maam loolu ci les émotions fortes ci lay génnee ah voilà nit ki muy jooy voilà lépp alif ci ak haa bi doon koy dégg soit parfois nga déggaale nuun gi ci ginnaaw hmm, gis nga nuun gi ci ginnaaw ah ah alif beeg xaar yu mais nuun baa ngi ci ginnaaw làqatu wala yu mel noonu voilà wala waaw bi nga xamante ne mooy xaa bi ak alif bi soo leen boole muy cinq ak muy six waaw boobu di réalité finalité bi aussi mooy départ bi et départ boobu moom moo ubbeeku moom moo retranscrire en finalité muy xaa al mu nekk waaw et que loolu tamit da nga koy dégg ci exclamation yi waaw genre yooyu noonu ak ak yaa yaa tamit donc ciy gis voilà parce que euh, euh, yaa bi en fait ci day day peut-être que du jàll ñu ñu ciy développé trop mais euh, dafay juddoo ci ci ci yu bëri <coughs> soit ci baa bi bi nga xamante ne maa parce que alif bi en fait parce que table bi. maanaam alif bi moom bi mu ñëwee baa la def mooy réalité Muhammadiyya moo tax alxuraan tàmbalee bismillahir rahmanir mooy baa boobu xat saar alxuraan yëpp d'ailleurs même la tàmbalee baa maanaam alaf bi rabbikum baa balaa la tàmbalee et cetera donc baa boobu mooy cosaanu voilà maanaam moom moo indique la réalité Muhammadiyya parce que alif bi day symboliser nekk nekk borom subhanahu Euh, donc su nekkee ci haa nga xamante ne euh, muy moom indi yaa en fait muy deux fois cinq bi quoi muy six muy dix voilà euh, mën na ñëw ci yeneen anam mais pour le moment maanaam au moins ñu gis voilà ñu gis ko noonu léegi suñu jëlee que ni parfois yaa tamit dañu ci exclamation yi voilà parce que originalité lépp lu lay delloo ci originalité bi voilà voilà ba d'ailleurs papa sax sax abu abu alif ak ba gis nga wala baaba ci tukulóor su ma jógul baaba la ñuy wax et cetera et que làkk yëpp day am baax ci ci wala wala lu jege baa wala wala maam ci tur pour pour wax yaay papa ci benn anam même ñun dañuy wax baay wolof yi maanaam gis nga baa ak alif ak yaa tamit et cetera maanaam origine bi quoi voilà et que mim bi euh, bon après loolu yeneen réalité lu tax mim bi am tamit ci turu pa maam yi papa papa kii ci yaay plutôt voilà wala nuun gi comme ndañ euh, voilà ci ñenn ñi neene comme ñeneen ñi nuun daf ci am euh, maman mère ummu et cetera yëpp mim bi daf ciy yooyu tamit après beneen réalité la ah tamit ba tey mais yëpp day renvoyer en tout cas ci li nga xam ne moom lañ nekk di wax ñi ci diggante anis beeg ak yiy jur ak yi nga xamante ne foofu la génnee ak euh, voilà et que Allah par exemple parce que ñaari laam yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci digg bi maanaam euh, mooy euh, mooy milk ak mulk mulk yi mooy milk mulk ak malakut voilà ñaari adduna yi maanaam adduna bi ak adduna yi asamaan ñu tegaloo noonu wala boog moomeelu yàlla ak nguuram ci et cetera yooyu yëpp ñu ci laam bi <coughs> moo tax ñu muy allah et cetera mais bon ala ku ne xaaral xëy na lii lépp day euh, am na day compliqué ci ñoom mais euh, maa ne euh, dina am ni mu dina am ni mu amal njariñ ko ñu koy mu amal et que aussi affaire yi dafa am fu mu tàmbalee voilà et affaire yi dafa am lu ci ci lu xóot lu xóot loo xamante ne eh, mooy feeñuwaayu mbir yi départ mbir yi mooy origine mbir ci la mbir yi génnee voilà et que alxuraan yii da leen di junj di junj dina leen ci anam gu feeñ wala gu nëbb mais dina leen di leeral voilà et que yeneen bi sallallahu alayhi kon moom alquran waxoon na ko ne ko afilmil leeralal ne yow yaay awwalu abidin yow yaay ki njëkk ci ñi jaamu yàlla waaw fa ana awwalul abidin voilà ak voilà ak voilà wa umirtu an akuna ah, eh, awwalul muslimin dañ ma digal ma nekk ki nga xam ne maay ki njëkk jébbalu ci yàlla moom moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ki njëkk def loolu mooy ki njëkk nekk jaamu borom subhanahu Euh, kon bu ñu dellu si kon ci kon asta bi maanaam kon dafay nekk haba haba mooy kon pënd bi la poussière euh, bi nga xam ne origine bi lépp foofu la nekk nekk comme genre poussière comme ay photon comme ay bulle mais ba tey ci adduna boo xamante ne addunay leer la addunay spiritualité la pas lu physique ba tey amaguñu côté physique et que à partir de ce moment là muy huyul dañ ko wax huyula ah euh, donc mooy comme tey ciment euh, bu fi nekkee comme ni ko joxoon exemple ci jotaay bi wees su ma dund comme ciment bu fi tegu maanaam ciment bi nii ni mu nekk nii ciment euh, moom en soi ak béton wala ay kii matériaux en tout cas de construction yi en soi rek maanaam nit ku dara maintenant après yow kii tabax moom mooy décider ndax léegi ciment bi lii day nekk. Euh, day nekk euh, euh, bâtiment wala dama koy tabaxe mu nekk ay cave wala dama koy tabax mu nekk ay wala dama koy tabax mu nekk palais wala dama koy tabax mu nekk mur bu ñuy espace boo xamante ne dañ koy bay wala et cetera maanaam li muy décider pour ma tabax ko ndax dama koy tabax mu nekk école wala dama koy tabax mu nekk dispensaire hôpital et cetera loolu décision boobu noonu loolu après la mais ni mu nekkee nii lépp ngi ci en même temps maanaam hôpital la euh, parce que matériaux yooyu ñoo fi nekk maanaam donc en soi mais ni mu nekkee en vrac noonu ba pare amul différenciation ci mbir yi voilà borom yooyu tamit ni mu nekkee noonu wuyu laa boobu noonu euh, ni mu nekkee noonu amul lu ñu par exemple lii nit la lii euh, bàyyi ma la lii asamaan la lii suuf la lii garab la lii loolu amul. lépp noonu la nekk noonu rek mu nekk donc matière première boobu huyulaa boobu moo des def alxabar aussi mooy anqaar comme niñ ko waxee léegi buñ ko comparé buñu buñu ñëwee ci image ci forme mooy mooy phénix bi ci forme physique yi voilà mooy phénix bi voilà donc phénix bi c'est-à-dire donc la réalité du phénix euh, phénix al anqa al maghrib comme niñ ko gise woon ah euh, boobu kon moom mi ngi juddoo mooy maanaam mooy la réalité wu Cheikh Ahmed Tidiane ci mariage bi nga xam ne moom moo am ak sëy bi nga xam ne moom moo am entre kan entre réalité ah, mooy al aql donc deux facettes de la réalité mohammedienne plutôt mën nañu ko waxee noonu mooy al aql ak an al kulli al aql awal ak nafsul kulli léegi loolu nag moom reflet bi mu reflété wu après ci la moom nag moom mooy xabaa googu guyulaa bi moom moo jur bu dee ci picc yi moom moo jur euh, euh, kii bi xuraab euh, al xuraab xuraab mooy baaxon mooy baaxon mooy corbeau ci ci donc corbeau bi ah moom mooy ñoo tax al jismul kull dire Euh, le le corps universel muy jëmm ji nga xamante ne nag mooy le corps universel mais bu ñu naan le corps universel tekkelewul adduna bi nii nii nii nii yëpp yi ko jëpp nii nii déedéet mais origine bi yëpp la voilà parce que entre le temps que muy muy mel noonu dafa am dafa passé ci huyu jaar avant muy yegg ci jismu kulli dafa jaar ci lu ñu tuddee ak tabia ak tabia euh, mooy dañ ko ak tabiatul basiqa maanaam mooy. Euh, tabiatul basita mooy nature wala tabia mooy nature bi nga xam ne basita dafa dafa simple maanaam amul ko composé mooy la nature moo composé mooy kon ci la maanaam donc dafa jógee ci matière première primordiale ah wu ci lu ñu tuddee ak tabiatul basita avant muy ñëw nekk corps corps bi en fait ci tabiatul basita boobu nag ci justement Euh, li ñu tuddee al ansurul al ansurul al arba mooy les quatre éléments fondamentaux primaires élémentaires voilà quatre éléments yooyu élémentaires yooyu ci lañ génnee maanaam tabia maanaam yi nga xamante ne moom lañu composé bu en réalité ñeent la mooy li ñu tuddee al xaraara al baruda al yabusa ak ar rutuba mooy ñeent yi xaraara mooy tàngoor euh, mooy donc la nature non composée ah lu am solo la moom moom noonu bi muy génnee corps universel bi noonu la ko amee maanaam ñeent yooyu la la génne mooy <coughs> tàngoor muy xaraara barula mooy seddaay tabi euh, kii euh, euh, rutuba mooy tooy tooy ak yëngu sax mooy wow wow wow dégg nga dégg nga kon xaraara muy tàngoor suuf xaraara baruda le froid seddaay yabu sax mooy da sekk lu wow ah, e, euh, ak euh, rutu yabu sax ak rutuba mooy lu tooy lu liquide lu tooy léegi ñeent yi nag ci ñoom nag la lu ñu tuddee al al anasirul arbaa génne maanaam mooy les quatre éléments mooy ndox mooy tàng tàngoor mooy tàkk-tàkk mooy la feu naar naar Euh, al hawa ngelaw li al maa'u ndox ak ak turaabu suuf yii nag suñ koy wax nañu jàpp benn affaire ci lii point la bu am solo dama bëgg ñu pré mu leer benn yoon parce que lu am am solo la ñuy wax tàngoor ci sedday et wala bopp maam wala ñuy wax euh, tàkk-tàkk maanaam safara ci ndox ki et cetera yooyu noonu jubluwuñ ci yii ñu xam yii ci suñu matériel ñun monde matériel bi déedéet jubluwuñ ci loolu de liñ ci rek mooy ay ci matériel de construction yu jiitu yi loolu rek la ci yooyu c'est ndox moom mooy origine dund par exemple borom soxna fi amal dund ci ndox la koy amale boobu beneen paquet la ci réalité mohammedienne mooy alma ndox inna waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin moo tax mu ne aw alam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minuna donc réalité boobu lay wax maanaam xanaa ñi nga xam ne dañoo weddi gisuñu ne asamaan yi dañoo nekkoon rat benn bloc hmm? gis nga euh, kon moom mooy al jawharatu kamal boobu jawharatu kamal boobu la la nekkoon mooy dafa mat sëkk nekk benn bloc waaye nag fa fa taqnahuma maanaam ñu tàqale kon tàqale googu différenciation boobu noonu moom moo am donc moo tax quatre éléments yi benn bu ci nekk ak ak caractéristiques yi nga xam ne ci ci lañu juddoo muy euh, liñ doon wax léegi seddaay beeg tàngoor ci et gi ak tooyaay gi euh, ñoom ñoo génnee carte yi nga xamante ne ñoom ñooy et ndox mu ne mu léegi nag bi nga xam ne mooy ndox nag mu ne wajee àllaa minal maa yi kulla shay'in hayyin ñu jëlee ci ndox nag lépp loo xam ne dafay dund donc lépp lu dund maanaam ak xayaatu maanaam ci meloom ndox la génnee ci ndox la génnee euh, léegi ndox boobu tam beneen facette la ci réalité muhammadienne mooy xàqat muhammadiya la almaa mooy ndox mi voilà donc maa u 42 bi voilà euh, voilà et que min maa in dinaa xulaka min maa in daal min maa in mooy 132 maanaam ak boo ci compté xadda bi 132 boobu mooy xal bu xol bi donc le cœur universel cest à xol universel bi univers bi mooy ndox d'ailleurs lépp luy dund da ngay gis ci ndox comme ni ko Alxuraan wax allahu xalaqa kulla dabbatin min maa'in buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa bindee lépp euh, lépp luy dukk rek ci ndox la ko kii parce que ndox mooy tax dund am la vie pour pour dund possible moo koy génn moo koy amal voilà léegi nag <coughs> ñun ndox bii ñuy wax fii bokkut ak ndox mi nga xamante ne la ñuy wax mooy bii ñuy naan ñun maanaam bii ñuy naan source de vie la mais origine départ lépp foofu ak wa kaana arshuhu alal maa'i comme alquran ni mu ko waxe euh, borom subhaanahu moo ci kaw arsh mu ne bind asamaan ak mu ne fekk asama arsh am muy turóonam ci kaw ndox mi la ne maanaam mooy euh, kon source de vie voilà source de vie la euh, kon loolu moom moo tax ñu ko di wax mais tegtalewul ndox bii nga xam te ne moom la ñuy wax maanaam bii ñuy naan moom bokkut ak bii voilà donte bii nii la ci fu mu am loolu dund mën fay am voilà donc loolu lu mat a bàyyi xel la léegi nag quatre maanaam ñeenti yooyu nga xam ne ñooy ñeenti symbole ñeenti yooyu noonu nan lañ génnewee quatre éléments yi voilà nan lañ génnewee quatre éléments yi par combinaison la génnewee parfois dañuy génne par combinaison c'est-à-dire que li nga xamante ne dafa tooy euh, wala boog dafa tàng xaraara mais ànd ak ak yabu ta ak woowaay loolu moom mooy takk-takk kon ci combinaison boobu la génnee mooy tàngoor bu ànd ak wow koom mooy takk-takk mu génne takk-takk mu jur takk-takk maanaam ñaari yooyu ñoo sëy ñu génne takk-takk nga gis ne kon couplage bi ba ba tey maanaam nga gis boobu noonu moo takk-takk am euh, bu dee euh, bu dee ndox moom ar ko bata baru dala maanaam mooy ak tooyaay tooy aku seddaay moo indi lan moo indi ñoom ñaar bi ñu ñoom ñoo indi ndox mi euh, ñetteel bi moom mooy euh, ngelaw ngelaw euh, mi ame amee ci al ci mooy tooyaay déedéet ak yarabu soppi ko waaw noonu la wax ak arruquba mooy euh, wowaay wowaay non wow non euh, too tooyaay ak ak ak xaraara ak tàngoor maanaam tooyaay ak tàngoor xaraara ak ak baruda tooyaay ak tàngoor ñu indi ngelaw moo tax ngelaw euh, di amaale ndox ci moo tax par lay nga koy gis lay ak même nit ki su fii ci ndoxam fii ci ci loxom ni parfois maanaam mën na yégaale ndox aussi mën na yégaale la tooyaay donc ndox kon maanaam mooy tooyaay ak lan ak wow euh, euh, ak ak ak ak ak tàngoor ñoom ñoo indi lan ñoo indi ngelaw léegi suuf moom mooy al yabusa wal baruda mooy to to to tooyaay moo ko indi déedéet al yabusa mooy woowaay woowaay moo ko indi ak seddaay ak baruda mooy seddaay woowu ak sedd ñoo indi kon ay couplage la voilà et couplage yooyu noonu benn bu ci nekk tamit angle bi dañ koy tuddee ay malaaka tamit c'est que euh, ndox dund mi ngi amee ci ci ci ci ci ci ndox indi irada mooy namm namm gi voilà nga tàngoor kii tàngoor bi moom moo kii bi tàkk eh, tàkk bi moom moo am relation ak ak qudra kattan bi ak kattan bi nga xamante ne moom eh, moom mooy al almu eh, xam-xam ngelaw li moom moo ko am moom moo tax xam-xam fépp la ndox tamit mooy dund bi fépp ci lépp la ne alors que namm-nam bi ak kattan bi appliqué wul ci lépp mais ñaari éléments yi nga xamante ne kon ñeenti éléments yooyu noonu en réalité li leen concentré dajale leen moom mooy alxaqul mooy mooy dëgg gi nga xamante ne binduñu ko ba mooy jaww al jawhar kamal boobu ñuy wax voilà wa maa xalaqna samaawaati wal arda illaa bil haqq binduñu asamaan ak suuf si lu dul ci dëgg mooy alxaq mooy yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga xam moom moo amal éléments yi nga xamante ne ñoom ñoo composé maintenant le corps universel moom moo tax asamaan ak suuf ko tabax maanaam lan lañ ci tabax ak ak yan étape lañ njëkk maanaam yan moo njëkk génn yan moo njëkk génn ci jëf bi loolu dinañ ci ñëw mais d'abord ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu comprendre d'abord principe bi nii parce que c'est important parce que gis nga principe bi soo ko comprendre dina ñëw incha allah taala ci gën a leeral principe boobu ak tam Euh, que ni mooy le le le le donc euh, donc euh, cette substance singulière mooy al jawharul fard mooy al jawharul kamal dañuy préféré tuddee ko noonu te dinañ ci ñëwaat tamit incha allah ci bi ñuy buntu boobu noonu mais dañuy njëkk leeral bu ko defee après ñu ñu critique ñu ñu ñu yeggal li nga xamante ne moom la cheikh chérif bi radiyallahu anhu di wax incha allah taala après bu ko defee ñu gën ko mën a mais au moins fii ñu préciser. bi nga xamante ne moom dina dinañ ci mën a comprendre ay biir yoo xamante ne fan la biir yi jóge loo xamante ne dafa dépassé xelu physiciens yi euh, astronautes yi et am nañu ñëpp dafa leen dépassé d'ailleurs d'ailleurs c'est important ñoom suñuy wax euh, ci seen kii am na ay lu ñu tuddee euh, nazaratu nisbiya mooy Euh, théorie de la relativité théorie de la relativité moo xam dayoon nisbiyatul amma la wala nisbiyatul xaasa muy la relativité générale wala relativité restreinte maanaam ñaar yëpp buñ ci am euh, da nga koy xool par exemple ak euh, lu ñu tuddee taaxatul xaraka taaxatul xaraka muy énergie cinétique mooy voilà mouvement yi nga xam te ne moom la lépp corps yi yi di am maanaam énergie relation bi am entre énergie bi ak masse voilà bu dee relativité bi donc E égale mc au carré maanaam boobu noonu ak euh, bu dee énergie cinétique bi égal un égal un demi de mc au carré et cetera maanaam yooyu noonu relation yooyu noonu tey boo xoolee euh, ak euh, loi de la gravitation universelle ak yu noonu mooy mécanique Newton bi ak après yeneen aussi nga xam te ne bi développé surtout par rapport ak relativité bi bi nga xam te ne bi bi Albert Einstein ñëwee et Et d'ailleurs, euh, euh, eh, eh, réalité maanaam loolu tey boo comparé ak loolu lu waay ni muy dawee nga comparé ko ak lu eh, lu ñu tudde mécanique comme maanaam mooy mécanique quantique nga xam ne foofu relation yi ci am bon yu njëkk yi bi njëkk tudd mooy par rapport ak relativité générale wala théorie donc de la relativité générale wala de la relativité euh, restreinte tey boo ko xoolee ñoom ñi euh, ci la appliqué wu mooy masse yi nga xam te ne dañoo rëy wala boog lu ñu naan le euh, macroscopique maanaam li nga xam ne c'est infiniment grand dafa ngand dafa rëy dafa màgg yooyu noonu <coughs> ci loolu lay appliqué wu <coughs> ci loolu lay appliqué wu alors que tey bu ñu mécanique quantique euh, ci li ñuy appliqué wu mooy yu tuuti nga xam ne c'est infiniment petit voilà yooyu nga xam ne ci lay appliqué wu ak yi nga xam ne mooy ay photon yi wala ay électron ak nga xamante ne par exemple ñoom dañ leen a travaillé ne ci euh, maanaam boo xoolee mécanique quantique ci li mu tabaxoo toutes les lois dafa dafa dafa dafa tegoo ci ne mbir yi euh, infisal moo am mooy ak tàqali koo dafa am c'est-à-dire que euh, boo jëlee loi wu relativité bële wala mécanique ki kii bi bu Newton bi Euh, mooy la gravitation universelle bi et tout ça yooyu noonu loolu ça ne jamais ci li nga xam mooy mécanique quantique doo ko mën a foofu munu ne loolu ñoom ah, gaa yaa ngi fi ah, koo xam ne nii xam nañ li may wax loolu doo ko ci appliquer munu ne parce que la masse est négligeable ou même inexistante voilà ba pare vitesse bi munul maanaam euh, euh, masse évolution bi ñuy wax ci énergie bi du du appliqué parce foofu noonu ci mécanique quantique affaire bi du taxaw jamais du taxaw benn place et que non seulement loolu daf ci am mais dafa am beneen différence bu garaaw bu am mooy ne yeneen yi ci mooy comme euh, relativité bi et cetera mooy nazariya euh, nisbiya bi moom dafa tabaxoo ah, ci mooy jokkaloo mooy lan muy ni mbir yëpp daa mel ne dafa jokkaloo lépp lépp voilà adduna bi temps bi dafa continue espace bi dafa continue euh, mbir yi dañuy jokkaloo et cetera tout ça tey euh, sooy bouger da ngay def benn ligne boo xam ne maanaam da ngay continuer doo doo doo doo jeexee fii feeñeefee alors que ci mécanique quantique mbir mi noonu la demee c'est-à-dire que euh, tey photon proton électrique électron day nekk fii mais suy jóge fii day nekk fii directement moment bi muy disparaître fii lay nekk ci beneen niveau maanaam foofu ci ay niveau lay nekk maanaam bu muy disparaître fii lay nekk fii ci diggante bi jamais mu nekk maanaam kon mooy ak instal mooy ak moo am ci biir mi ci nekk nag nan lañu mën a appliquer loi wu yële ci fii loi wu mécanique quantique ñu appliquer ko ci loi wu relativité générale wala respecté et que les théories de la relativité loi yi fay dox donc avec euh, kii bi euh, euh, mécanique newtonienne bi yëpp ñu mën ko appliquer ci ci fii nii loolu nekk lu dul ci benn mbir kese d'ailleurs physiciens yi ba joon yàlla tey jii bu dul bu xewul démb te seetaanuma journal dégg ko wala tey ci suba wala boog génnee buñ ko étudier ba léegi trouver buñ solution ci genre loolu di nuroo contradiction ci mbir mi en réalité contradiction amul parce que tout simplement mbir mi ni mu mooy ne jokkaloo gi gaari yaakaar ci mbir yi da noonu maanaam ci ñun suñu suñu dund bii nii ak le monde monde matériel bu mag bii nii jokkaloo gi ñu fi yaakaar amu ci comme li Alfa wax bal hum fii labsin min xalqin jadiid voilà dañoo nekk ci lënt-lënt ci mbind boo xamante ne dafa dafa dafa bees c'est que yi yëpp en réalité benn bis moo fi am muy juróom juróom-ñaari fan la sittat ayyaam yi juróom benn fan yu njëkk yi ci la yàlla bindee asamaan suuf si li ci diggante bi et beneen fan bi juróom-ñaara bi ñun ci la nekk et que ci biir lañ nekk te borom subhaanahu wa bi parce que tout simplement ñun dañoo ne ci biir à l'intérieur lañ nekk voilà voilà euh, <coughs> Euh, euh, euh, ak ay bi nekk sóobu kaf waaye ma xaw ma naka ma ashhadu xalqa samaawaati wal ardi ah, wala xalqa anfusihim wa ma kuntu muttaxidal mudillina aduda hmm, voilà seede wu ñoom fekk wuñ seede wuñ bu ñu témoigné bu ñu gis dëgg-dëgg yàlla bind bi mu leen bind asamaan yi suuf si ak seen dund bopp foog nga ne ci biir. te loolu yëpp mi ngi amee parce que jaw lépp benn ci jaw xar moo fi am benn réalité boobu mooy mbir atul kaw ni moom mooy lépp univers bi te mooy la réalité mohamédienne c'est-à-dire que haqiqa bi fi nekk bi fi taxaw moom mooy am jawharu jawharatu kamal boobu moom moo nekk di reflété moom moo am et borom subhanahu wa ta'ala day amal mbindi yu moo tax kullu yawmin huwa fii sha'nin huyulaa ah boobu habaa boobu moom lañ doon wax léegi mooy matière première original boobu mooy ruyul loolu ci ñëwaat incha allah ci gën ko yaatal ci jotaay bi di mais moom mooy matière première lépp en réalité donc contradiction apparente wala en tout bi nga xam te ne moom moo am te lu ñu ko amuñu ay éléments même même théorie de la relativité en réalité dañuy gis ne ça marche mais mais démontrer buñ ko carrément mais que effectivement ça marche surtout ci lépp loo xam te ne euh, dugg na ci domaine bi voilà mais loolu en réalité fii subtilité bi nekk mooy ne dafa am lu ñu tuddee ak zamanu c'est-à-dire que le temps jamono bi xam te ne daa à l'intérieur mooy bu baatin bi bi xam ne moom moo conditionné bu ci biti d'ailleurs loolu tax célérité bi mooy la vitesse lumière du bouger comme tey nombre complexe la mel en fait nombre complexe z égale à a plus ib maanaam i voilà mu am donc nombre réel mu am nombre réel ak voilà euh, Euh, li nga xamante ne c'est c'est dafa dafa am ci <coughs> bu complexe bo <coughs> loolu <coughs> parce que euh, dina ci ñëw ci jogaay bi ñëw gën a gën a yaatal euh, liñ bëgg a wax ni parce que damay ragal ne suñ ko waxee ngi tam du leer mais liñ ciy dugg mooy réalité boobu beneen la bu profonde la boo xamante ne effectivement physiciens yi mën nañ am problème pour découvrir et euh, réalité boobu noonu euh, ñoom tamit dañ koy wax euh, matière noire dañ koy wax matière noire nga xam te ne moo fa nekk énergie boobu moo téye lépp lépp ci moom la ne et que moom moo am lien ak en même temps mooy jawhar bu kamal boobu c'est-à-dire la réalité du prophète sallallahu alayhi à l'origine de tout lépp foofu la mais dinañu gën a ñëw incha allah ci développé ci ci ci ci ci ci euh, jotaay bi ñu bëgguñu gën a taxaw ci ci ci wàllu boobu parce que après day jël temps pour expliciter euh, pour leeral a bi ak lu tax différence yi am ci maanaam de part et ci ci wàllu yooyu yëpp incha allah mais dinañ ko dinañ ci gën a taxawaat ci jotaay bi di ñëw ngir gën expliquer gën a yaatal mbir euh, de manière plus simple plus organisée incha allah ñu daal di yem foofu incha